ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnati tàmbali woon nañu axkaamu zaka muy les règles de la zakat de l'impôt légal en islam gisoon nañu définition mu zakat istilaahan wa lughatan gisoon nañu tamit masalaam ana kañ lañu ko farataal moom zakat à quand la zakat a été instaurée kañ la woon loolu it gisoon nañu ko waxoon nañ la li gën a dëgër insha allahu taala mooy ne zakat mu ngi xew ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kanta ban ban weer am nañu ne première année bi la ci gàddaayam gi am ñu ne déedéet deuxième année bi am ñu ne huitième neuvième année bi waaye ñun loolu dañ ne woon loolu wallahu taala alam aya dhalika kaan ana lan ci loolu moo ne woon ñun daal li ñu mën a wax mooy après hein mooy fi mu ne farata daal mooy bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wa salaam gàddee gàddaaye dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ginnaaw loolu ñu waroon a continuer tey voilà tey mooy Ashura démb la woon le neuf Muharram le neuf Muharram démb la woon tombé woon nag le 19 septembre 2018 pourquoi tout le temps ma naan 2008 yëgg naa dama ne 2008 c'est pas 2008 pourtant Seydina mu ngi nekk sama kanam naan ma de maa ngi mu ngi may def signe naan ma 2018 mais xaw ma woon sax lu tax moom muy wax lool ndekete man maa ne woon 2008 moo tax <laughs> à 2018 tey di le 20 mille 2018 di Ashura muy dixième jour ci Muharram Tamxarit di ndokkeel ñépp ci at mu bees mi 1440 di ñaan suñu boroom defal ñu ci ay ubbi yoo xamante ne masuñu koo defal talim ñu jotoon defal mu yokk ko lépp ci moom boroom bi subhaanahu wa taala gin ñoo ubbee ci wàllu ñépp ci wàllu xam-xam ak xam dund yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doxalinam te mu xirtal ñu ci li wajhihil karim te bu ñu ci newee ñu bañ ci jóge mu may ñu li nga xam ne mooy al istiqaama ak as-subuut ci loolu le wa daalika ala llahi bi loolu jafewul buur yàlla kon tey ñu war a continuer fi ñu yemoon kon tey li ñu war gis mooy ba léegi ci zakat ginnaaw loolu mooy ginnaaw bi ñu xamee kon définition bi ndax bala ngaa wax ci dara dangay xam lan lay tekki ginnaaw loolu am na leneen luñ gisoon kon mooy ban lañ ko ana kañ lañ ko farataal léegi tey incha allah ñu war a xool nag lan mooy àttey zakat maa xukmu zakati fi lislaam lan mooy àttey zakat ci lislaam loolu mooy lan mooy ban àtte la zakat am mooy est-ce que zakat dafa nekk loo xam ne xam nga al ahkaamu shar'iyya àttey sharia yi nga xamante ne mooy loo xam ne dafa nekk farata fard hein wala loo xamante ne ni mustahab mooy fard mooy loo xam ne obligatoire la am na loo xam ne ci ci àttey sharia yi loo xam ne dañ koo dañ koo sopp mu am loo xamante ne nii dañ koo xaraamal muy xaraam am loo xam ne makruh la dañ koo sib mu am loo xam ne moom dafa dagan dafa dagan rek waaw dafa dagan nii loolu noonu yooyu ñooy àtte yi farata ak lu ñu sopp lu ñu xaraamal ak lu ñu sib ak loo xam ne dafa mubaax lu ñu daganal xam ne dafa dagan farata def ko par la mooy nit ki amul droit naan bon amu ci choix y a mooy nit ki ci wàllu farata moom buñ nee mbir farata la mooy loolu li muy tekki mooy awma ci choix waaw léegi nag mu des biir farata ci seen biir muy entre fardu ayn ak fardu kifaaya ak yooyu nga xamante ne nii benn bi mooy fa en tout cas même fardu kifaaya farata la mooy farata la ñépp def ko non non farata la ci ñépp mais bu ko ñenn taxawee wàcc na ñeneen ñi ci des fardu aynin nag mooy farataay jëmm joo xam ne ku ci nekk danga ko war a def nit ku nekk par comme julli juróom a salawaatul xams wa siyaamu ramadaan ah wa xajjul bayt loolu noonu dafa nekk farataay jëmm la mooy nit ku nekk yaa koy defal sa bopp kenn mënulu ci wutu wuutu kenn du la ci wuutu waaw bu julli jotee fii mu ne fekk julli jotul du farata ci man waaw waaye bu waxtu wi duggee mooy nekk na farata ci man fekk waxtu wi génnul bu dee waxtam muwassa la lu lu yaatu la lu gudd la mooy ba léegi man affaire bi farata la ci man mais am naa possibilité julli ko ci biir waxtu wi comme que interval bi dafa yaatu man naa xool ci fan laa ko ciy jullee mais bu ñëwee bay génn nag war a génn completement boobaa day xaraam mu génn ci julliwu ma ko te kenn manuma koo defal waaw moo tax foo dégg nit naan la ay diw julleel nañu mooy kooku jaahil la wala bu dee ko xam la kooku mooy ne euh, bu dee loolu la gëm gëne farata ji mooy yéeféer la waaw ginnaaw bi mu xamee àtte yi ci sharia ak lépp mu naan waaye diwañu jullil man lii dañ koy barkeeloo loolu kooku yéeféer la kon mooy benn affaire a ngoog fardu aynin fardu kifaaya comme jullee néew waaw jullee néew dafa war ci jullit ñépp la nekk farata mais bu ko ñenn taxawee wàcc na ña ca des waaw gis nga buur yàlla yombal gi mu def ci sharia bi xam nga ne buñ la waxoon yi nekk fardu kifaaya lépp na ko ñépp comme julli comme julli juróom loolu da doon xam nga ne kon ku faatu fenn rek il faut jullit ñépp Australie il faut jullit ñépp dem Australie wala boog ñi nga xam ne xaw ma distance lañ koy jullee nu man di doon hein ñu jullee ko ñépp teewe ko day metti mais dafa def bu ko ñenn ñi taxawee wàcc na ñeneen ñi nga xamante ni ñoo ci des hmm? léegi euh, euh, makru léegi mu am mubaax noo kii nu mu tudd mustahab loo xam ne dañ koo sopp waaw parce que farata mooy <coughs> loo xam ne nit ki par force mu def ko tax bu ko deful bu bu ko defee buur yàlla lam cay xaar mooy buur yàlla fayu bu dee nangu na ko waaw waaye te tamit kenn mënu koo toppaat ne ko yow ma soo ko woon a def waaw parce que nangu ci buur yàlla la moo tax affaire fiqh du traité est ce que nangu na ñoom nanguwuñ déedéet loolu du affaire u fiqh loolu affaire u yàlla la la seydna abdallah ibn omar waxoon eh hmm? nga xam ne sa baay mooy xalifatu rasulillah xalifatu xalifa rasul mooy xalifa yonent bi alayhi salaatu wa ak yooyu yow nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu di wax di wax mu jóg ne yëkkati leen mu yëkkati mu toog mu ne hé est ce que xam ngeen kan la buur yàlla yi nangul innamaa yataqabbalu llaahu minal muttaqiin buur yàlla ñooy nangul mooy ni ragal yàlla kan moo leen ne man abdallah ibnu umar ibn alxataabi radiyallahu anhu àgg naa ci ñooñu ba ngeen may wax naan ma lii wëg li moo tax kon farata par force nga def ko te boo ko bàyyee am bàkkaar ah? sunna moom lañ naan mustahab rek waaw mooy côté boobu mooy li nga xam ne te sunna it dafa am ay pàcc moom it mais bu loolu taxu ñoo jóg en tout cas nañ xam ne farata am na mustahab am mooy lii farata la lii mustahab dañ koo sopp waaw mooy lépp loo xam ne te sunna la dañ koy wax tamit sunna mooy loo xam ne ku ko def man nga caa xaare payuk yàlla yoolug yàlla yool gu la buur yàllay fay ah ku ko deful nag du ci am bàkkaar waaye it bu ci xaar yool xaraam mooy loo xamante ni bo boo koy def di am bàkkaar te bàyyi ko farata la nga bàyyi ko boo ko defee nag am bàkkaar waaw boo ko bàyyee te yàlla tax boo ko bàyyee te yàlla tax yow buur yàlla da lay fay mais boo ko bàyyee parce que man damaa amul choix waa joo xam ne li ko teree li ko kii gis nga li ko teree dem dancine ba du dara otoom la jël doon dem oto ba paan te amul ku ko aal oto te amul ku ko yóbbu lool kesee teree dem xam nga ko bokkul ak waa ji ne man moom dancine ba duma fa dem parce que dafa xaraama dem bokkuñu <laughs> kon xaraam ma ki euh, xaram moom boo ko defee da ngay boo ko bàyyee te yàlla tax ñu fay la waaw léegi mu am makruh loo xam ne dañ koo sib moo yii nii yépp nag am na ay ay ay furu ay détails mais dañuy wax nii rek lu superficiel pour mën a jàll ci suñu zakat ji ban àtte la ci yii nii ñuy wax euh, mooy euh, ñu ngi woon ci makruh makruh mooy loo xam ne dañ koo sib mooy loo xamante ne nii ku ko def du am bàkkaar ndax def na ko dono kenn du ko ne am nga bàkkaar mais nag bàyyi ko moo gën bàyyi ko def leneen moo gën buñ naan lii dañ koo sib mais tamit à condition nga gis leneen loo def bu dee ne moom kese fa ne te mu nekk loo xam ne fokk nga def ko ngir mën a def loo xam ne farata la bu boobaa day mujj nekk farata nga def loolu waaw comme yenn ndox yiñ naan dañuy sib ku ci jàpp hein ndox moo xamante ne nii euh, sobe daf cee dugg te soppiwu ko boo amee beneen parce que pour rek def al ahwat al axdu bil te tamit mura'i al xilaaf mooy ngay ngay sàmmoonte ak wuute bi am ci wuute boobu que ne est-ce que loolu ndox mi sobewu na wala déet boo gisee leneen dexal waaw lekk yàpp fas maaliki xam nga dañ naan la hein euh, euh, no loolu dañ koo si kese mooy boo gisee beneen yàpp lekkal leneen bu ku ko lekk nag ah duñ la ne nag def nga lu xaraam am nga bàkkaar mais nag boo gisee ganaar wala xar wala yàpp leneen lekkal loolu le waaw pour génn tamit ci xilaaf bi am entre ñi ne dañ koy lekk minal shafi'iyati wal xanaabila ak ñi ne kenn du ko lekk di al ahnaaf di xanafiya yi rahmatullah alayhim léegi kon makruuha ko beneen bi mooy mu baax loo xam ne dafa dagan rek waaw lii du dagan la waaw lii daglu du du dagan la rek moom lii moom dafa dagan moom fii mu ne moom lekk ceebu jën moom dafa daggan kese amul ñu naan dañ koo sopp xaramal nañ koo dagan naa kii non kii euh, lu ñu sible non dafa dagan kese léegi nag zakat ban ci àtte yooyu la am dañ naan la zakat moom àtteem mooy faratala waaw mooy dafa mooy zakat waajiba la dafu zakat yi waajibun dafa war ci kan mais ci ki nga xam ne léegi ci kan mooy mooy yaa ngi fàttaliku définition bi shar'an axdu maalin maxsuus min shaxsin maxsuus axdu shay'in maxsuus d'abord voilà axdu shay'in maxsuus min maalin maxsuus min shaxsin maxsuus fii waqtin maxsuus ak awsaaf ala awsaafin maxsuusa li li ashxaasin maxsuusa voilà mooy jël alal ju jagoo jële ko ci nit koo xam ne ku jagoo la ku particulier la ci alal joo xamante ne parti la ñuy jël foofu ci alal du particulier ci ay awsaaf ci ay melo mooy ay conditions yu mu war a remplir yu jago ñu koy ci jamono ju jagoo di ko jox ay nit ñoo xam ne ñu jagoo la ñu ñu définir la mooy zakat atte mooy farata la luy wane ne farata la te ruknu la min arkaani diin te ponk la ci ponku l'islam ndax loolu moom li koy wane dafa bare bare bare bare bare goo xam ne hein mooy ne dafa bari bari goo xamante ne nii daanaka du lim ko sax daa daa da da da manuñu ko tellement ni nga xam ne noonu la bare mooy aaya alxuraan yi wa aqimu salaa wa atu hein fa in wa aqaamu salaata wa aatawu zakata fa xallu sabilakum sabilahum ak fa ixwaanukum fi diin yooyu yépp day wone ne zakat mooy suñu boroom ne wa aqiimu salaata taxawal leen julli kom ci suuratul baqara wa aatu zakata te ngeen joxe li nga xam ne mooy zakat ah suuratu tawba yi waxoon fa in bu ñu tuubee wa aqaamu salaa ñu taxawal julli wa aatawu ñu joxe zakat fa xallu sabilahum mooy yéeféer yi buñ nangoo def lii ah mooy da di xam ne kon ay julli lañ kon mooy ak yeneeni aaya yoo xamante ne ni dafa bari te li nga xamante ne alquran lim ko tudd bari na euh, mbiru zakat voilà léegi léegi ginnaaw loolu parce que tudd na ko ay ay ay ay vingtaine vingtaine de fois waaw vingt six fois la alxuraan di ñëw di ba pare mooy en plus parce que euh, benn affaire la mooy boo ma nee eh, waaw est-ce que ndigal bu ne rek day wane ne farata la dama naan la al amru al amru yaqtadil wujub loolu mooy li gën a dëgër ci waxu usuli yu na yi rahmatullah alayhi al amru digal yaqtadi al wujub li muy wane mooy nef ak farata ak war mooy bu sharia suñu borom bu nee def leen yonent ma lay saar saar ne def leen loolu li muy wane mooy ne dañ koo farata la ba kere ñuy gis xatta ida sarafahu saarifun an al wujubi ila al istihbab lu dul loo xamante ni day ñëw luy wone kër a ah, ndigal loolu kat nekkul loo xam ne farata la waaye lu ñu sopp la waaw comme lan lan mooy wane loolu tamit li yonent suñu boroom wax ne wa ma ataakum rasulu fa xuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu lépp loo xamante ne nii moom la leen yonent bi sama ndaw bi sallallahu alayhi wa jox na ngeen ko jël lu mu leen tere nag nangeen ngeen ba loolu budul woon ne farata la fa xuduuhu mooy kon lu mu leen digal lu mu leen digal lu mu leen jox te lim ñuy jox mooy lim ñuy digal ci la na ngeen ko jël kon ci la ñuy xam ne kon al amru yaqtadi al wujub waaw te yonent mi alayhi salaatu salaam nee na idaa amartukum bi shay'in fasna'u fa'tu minhu nangeen na ci ñëw def li ngeen ci man waaw waxul ngeen toog naan boolu peut-être lu ñu sopp la def leen la wax ku nekk ak la nga man te wa idha nahaytukum bu ma leen teree fantahu na ngeen arrêté kon suñu borom fi ñu xamee ne julli farata la fenn lañ ko xamewul lu dul ay wa aqimu salaa te nag suñu boroom dafa lëkkale julli ak zakat ci vingt-six fois ci alquran waaw wa aqimu salaa comme bi ñu wax sànk wa aatu zakat gis nañ sànq tamit fa in taabu wa aqaamu salaa wa aatu zakaa fa xallu sabilahum beneen bi fa ixwaanukum fi diin ak yeneeni yeneeni yeneen ah yoo xamante ne nii suñu boroom subhaanahu wa taala dafa lëkkale li nga xam ne mooy zakat ak li nga xamante ne mooy julli waaw te yonent bi aleyhi salaatu salaam ni ñuy wan ne ba léegi àttey zakat mooy farata la fardu aynil la ku fi am alal gumat nisaab ba xawa bu dee lu xaw xawlu di am mu mu kii at ba mu kii nga joxe woo mooy soxtu ngay lekk li ngay lekk lu xaraam la ndax àqi way ñàkk ñi ngay lekk te yonent mi aleyhi salaatu salaam liy ci loolu ba léegi ci xadiitu seyna abdallah ibnu umar buniyal islaamu ah yonent mi aleyhi salaatu salaam mu ne buniyal islaamu ala xams dañoo tabax suñu suñu lislaam gi ah dañu koo tabax ala xamsin allahu akbar waaw ci ju mooy euh, xadiis bi mu ngi saxiixay ni ah dañu koo tabax ci juróomi mbir shahaadatu an laa ilaha illa mooy fondation l'islam lii mooy li téye l'islam cinq mbir lañ tabax lislaam mooy shahaadatu an laa ilaha illa seede na amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dul buur yàlla wa anna muhammadan te seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi ndaw yàlla la wa iqaami salaa taxawal julli wa itaay zaka mu ngi noon joxe zakat wa sawmi ramadan sawmu ramadan wa ak al hajjul bayt liman istata'a ilayhi sabila kon loolu leer na te tamit lan moo ñu koy waneel ñun <laughs> ah, dañ naan la xadiis bi tax ñuy gis li tam nekk muy saxi imaamul Buxaari saxiixu imaam al Buxaari mooy xadiisu Seydina Muaaz ibn nañ la tamit boobu Seydina daal dina koy solo mooy lan Seydina Muaaz bi mu ko yónnee ilal Yaman yonent bi aleyhi salaatu salaam bokkul ci li mu ko wax est ce bokkul ci li mu ko wax ah fa idaa ji'tahum boo leen dikkalee fa axbirhum ah mooy buñ la nangulee shahaadatu an laa ilaaha illallah wa pare innaka tati qawman ahla kitaab wala ahla min ahlil kitaab ah yow di nga dikkal ay nit ñoo xam ne waa ahlul kitaab la fad fa boo leen dikkalee fa ida jitahum ah fad'uhum ila shahaadati an laa ilaha illa allah wa anni rasulullah fa innahum ataa'u laka bi lidhalika fa a'lim fa fa akhbirhum anna allaha azza wa jalla iftarada iftarada alayhim xamsa salawaatin fi kulli yawmin wa layla fa in hum ataa'u laka li daalika fa a'limhum wala fa axbirhum anna allaha ta'aala iftarada alayhim sadaqatan ta'xudu tu'xadu min sadaqatan tu'xadu min fi amwaalihim tu'xadu min aghniyaa'ihim wa turaddu ilaa fuqaraa'ihim mooy da ne ko boo demee yow Mu'aaz Yaman fa ngay dikkal ay nit ñu la ñoo xam ne waa gens du livre la na nekk lu njëkk loo leen di woo mooy shahaadatu an laa loolu mooy caabi caabi bu bu amul rek jarul ngay dugg mooy néegu lislaam mënoo ci dugg kërug lislaam mënoo ci dugg lii tax ba ubbi buntub lislaam ngir dugg ci mooy ash-shahaadataani waaw maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul borom bi subhaanahu wa taala te sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawam la te jaamam la ah ndawam la jaamam la boog te ndawam la moo ko yónni mu ne buñ la toppalee buñ la nangulee loolu ñoom waa Yaman yëgal leen nga xamal leen ne buur yàlla moo farataal ci yéen xamsa salawaat juróomi julli yoo xamante ne nii dañ koy def ci jour bi ak ci guddi gi ah buñ la nangulee loolee nang leen fa axbirhum nang leen yëgal këne anna allah buur yàlla ah qad farada aleykum moo farataal ci yéen sadaqatan muy zakat joo xam ne tuxazu ci seen alal yi tuxazu dañ koy jële min aghniyaikum ci min aghniyaihim ci seen way woomal yi wa turaddu ñu koy delloo ala fuqaraihim ci seen woy way ñàkk ñi te tamit loolu la waxoon xadiisu dimaam biñ gisoon bii paase bim ñëwee naan yow ne yonent ma lay saa saam dama lay laaj taral laaj gi ma lay laaj léegi ki nga yónni bokk na ci am ko wax nee na buur yàllaa la yónni mu ne ko waaw sadaq mu ne te nee na yow yaane sa boroom dañoo digal buur yàlla dañoo digal xam sa salawaat ah yoo xam ne moom lañuy def ci bés bee guddi gi mu ne waaw mu ne te nee na yow sa boroom moo la digal yow yaa ko digal allahu amaraka an taxuda min amwaalina sadaqatan ah turaddu min aghniyaa'ina turaddu ala fuqaraa'ina wala ila fuqaraa'ina yonent mi alayhi salaam ne allahumma na ne waaw mu ne ko tey buur yàlla moo yow yow bu yaane buur yàlla moo farataal ci ñun alal joo xam ne dañ koy jël sarax zakat joo xam ne dañ koy jël suñu alal yu ñi ñi ci woomal di ko jox way ñàkk ñi mu ne allahumma naam te loolu la waxoon waa wafdu Abdul Qays ainsi de suite kon loolu lépp dañu ci xame farata ay zakat waaw ndax yi Seydina Muaz yi ma mooy yi nga xam ne mooy ponk l'islam la ko wax man da ñàkk voilà surtout zakat julleeg zakat ginnaaw shahaadataan kon loolu lépp day wane ne moo tax affaire yooyu dafa bari kon attey zakat loolu la mooy farata la léegi nag bu xamee loolu ci alquran ak sunna ak ijmaul umma amul kenn ci boroom xam-xam yi koo gis hein ku taxaw naan la zakat lu ñu sopp la wala non non zakat c'est que non zakat c'était pour un moment léegi affaire yi loolu amul waaw az-zakatu saabitun fil qur'ani wa sunna wa ijma'il umma zakat dafa nekk loo xam ne lu sax la fa ak farataam ak waram ci alquran ci sunna ak ci dëppoo boroom xam-xam yépp xeetu yu même en dehors sax de boroom xam-xam yi xeetu yonent bi aleyhi salaatu wa salaam léegi nag loolu dañuy yóbbu ci beneen masala mooy mais léegi képp koo xam ne dane man bon euh, mooy maa xukmu man jaxada man jaka man jaxada zaka ana mooy àttee ki nga xam ne dane man nag bon malgré tout ça man moom zakat dara laa ko dul joxe wala maa ngi koy joxe ne gëm naa ne bon du farata fenn naa ah. bon on m'a obligé wala je la le faire quand même mais nag dara dara fii sawaay fii dara waaw loolu dañ naan la ah gis nga du gisoon nañ àttee julli ku wàddi julli lu ci ne mooy gis nga même àtte yooyu moo fi newaat rek waaw mooy boroom xam-xam yi yépp yi nga xamante ne ma'lumun min ad-diini bi darura yoo xam ne manu la ñàkk ñu xam ko ci diine ji comme zakat yi nga xam ne xattaa yéefér yi sax dañuy xam zakat kene jullit ñi am na luñ naan zakat loo xam ne lu ñu war a joxe la ay aji màkk yi ay julli yi ñoo zakat yi ñoo mooy képp koo xamante ne ni dafa ne zakat du farata zakat dara la dul ponk ci lislaam ginnaaw bi ñu bi mu xamee li alquran wax ak sunna mu ne malgré tout ça waaye waaye je m'en fous lii daal dara moo xam xaw mag naye ko ci yóbbaale wala ak réy réylu mu wax waaye aay yépp mën naa leen ko tari xadiis yi ngay wax yow xadiisu Muaaz bi maa la ko gën xam man naa la ko jàngal waaye ma ne malgré tout saa yi fenn la nekkul farata kooku yéeféer la kooku amul benn boroom xam-xam benn boroom xam-xam laa wax boo xam ne waxul ne waa ji yéeféer la loolu amul ay madhab lan la ci xanafiya yi wax lan la ci maalikee yeeg saafi'i yeeg xanaabila yi loolu amul ñoom ñépp en dehors de ñeenti ngir yooyu ñépp ne waajooju yée fér la waa ji yéefér la waaw lu tax parce que dane kooku dafa weddi alquran dane li alquran wax demeewul noonu alquran wax mu ne du nii yonent ma ne sunna wax sunna sunna wax mu wax ak lu wuteeg loolu di weddi loo xamante ne maalumun min ad-diini bi darura loo xamante ne nii mooy dañu koo xam ci diine ci loo xam ne mooy d'office waaw mooy nit ki da koy xam d'office te ijmaa boobu noonu mooy lii nii <laughs> mooy lii nii kën a yéeféer la kën a amul kenn boo demee ci al-Majmuu naka noon boroom al-Mughni it ñoom ñépp nettali nañ ko ne loolu moom amul wute ci boroom xam-xam yi këne ku taxaw ne zakat du farata ginnaaw bi mu xamee euh, kii ñu wan ko preuve yi mu wax mooy yéeféer la kooku nag wuute nag ki nga xam ne moom dana du farata parce que xamul loolu moo tax ñuy ñuy ñuy tout le temps boroom xam-xam yi di di di mettre rahmatullah alayhim l'accent sur ginnaaw bi mu xamee preuve yi voilà parce que même julli ki ne ma ki ne du farata kenn du ñëw rek ne waa ji yéeféer la non dañuy xool moom moom moom ana lan moo tax mu wax ko est-ce que fi mu nekk mooy ñoom duñ julli moo tax moom mu juddoo ci loolu jàpp ne même bu nee ne nee na jullit lañu mais moom mu jàpp ne comme que noonu la mu dem feneen gis gaa yoo xam ne day dégg ko naan julli farata la mu ne ah non non non loolu du farata comme mënoo tëb ne yéefar dañuy xool lan moo tax waa ji war a wax lool. muy xoolee que ne waa ji bon kii c'est que fi mu dëkk la ak fa mu ne. mais loolu dañ koy xamal léegi nag dañ koy xamal waaw ginnaaw bi ñu ko xamalee lépp nag mu ne malgré tout ça daal man daal li ma fekk samay samay maam ak wala samay mag wala ñi nga xam ne nee nañ ñooy sama sëriñ loolu lañ waxoon moom yéeféer la bu dee sa sëriñ boobu ngay wax dëgg la que loolu la waxoon moom yéeféer la bu yàgg matu la sëriñ fan lay nekk sëriñ fan xanaa sëriñu caaxaan lay doon mais du sëriñ ci l'islam mooy kooku day nekk yéeféer ginnaaw bi mu xamee àtte bi mu ne malgré tout saa ndax day weddi alquran dafa weddi euh, li nga xam ne mooy sunna waaw léegi nag mu des mais léegi àtte yi ki nga xam ne moom nee na bon man zakat gaa farata la mais quand même bon euh, man nag saa sama alal jii nag moom di ko génne moom loolu laa manul ndax nay moom avaar la avare la mooy nit ko koo xam ne dafa nay moom dafa bañ a joxe zakat parce que dafa nay lan mooy àttee waajoj loolu dañ naan la am na nettali bu ñuy nettali ci al imaamu ahmad ne waaju def loolu moom it yéefér la waaw comme waa ji nga xam ne rek dafa bàyyi julli noonu mais waxoon nañ la xanbali yi même bàyyi julli boobu niñ leen koy nettalee du ne nit du julli rek ñu ne yéeféer la voilà mooy simplewul noonu ci ñoom te gisoon nañu al imaam euh, ibnu Qudaama Muwaffaquddin al ibnu Qudaama li nga xam ne moo tax ba ñu doon gis masala boobu ñu nag ñu ñu jëloon ay ay waxam moom ci al Mughni que ne affaire bi c'est pas simple ainsi te moom gis nga li wax daa mujj sax ànd daa daanaka waxam ak waxu waa jumhur benn la. mais am na nettali ci wàllu zakat bu ñuy nettali ci al imaamu ahmad këne képp koo xam ne rahmatullah alayhi moom dafa bañ a joxe zakat ndax nay kookuy diyeefér la hein te tamit am na ci ñenn ci xanaa xanaabila yi ñoo xam ne dañuy dëgëral wax jooju hein léegi ñi ci des ñépp ak ci xanaa xanaabila yi ñu bari tamit ci ñoom am ci ñoom ñu ne déedéet ak ñi des ci borom xam-xam yi ñu ne non non non kooku nag manuñ ne yéeféer la nag parce que ni joxe àtte ni diw mi yéeféer lu garaaw la est-ce que xam nga loolu muy tekki dama foog ni ñu bari xamuñ li muy tekki loolu mooy waa ji xam nga na lay tekki waa yéeféer la mooy ne bu amee soxna bu fekkoon mu am soxna boo xam ne jullit la moom tas na ba mu kiiwee la sharia moo ko tas ba mu nekkee yéefér la tas waaw te soxna soos manatu koo doon doom ya mu amoon nag moom bu dee dañoo reste nekk jullit ñooñu manu leen a doonnante amatul seen biir te waajooju noonu damuhu xalaal mooy dañ ko war a rey jaasi l'islam en plus en plus bu deewee kenn du ko suul ci almeeru jullit loolu lépp la waa ji yéefér la di di di di tekki ah. moo tax du baat bu du simple boo xam ne ku tëb ñu ne waa ji yéefér la noo du lu simple bu deewee kenn du ko suul ci almeeru jullit dañuy xool feneen moo xam da ngeen koy isolé wala ngeen seeti almeeru yéefér bu dee yéefér yooyu nangu nañu ko reconnaître seen biir ñu ñu suul ko fa wala ñu suul ko ca àll ba wala fu kenn xamul mais almeeru jullit kenn du ko fa suul loolu la yéefér la di tekki léegi ñi ci des ñépp ne noonoo du yéefér kàccoor la nag kàccoor waaju bañ a joxe zakat nangu na ne la ci moom mais quand joxewu ko ndax nay ah waaw ndax alal noo koy gën a sakkanal muy gën a bari booy joxe booy gën a joxe di gën a ñàkk loolu loolu Iblis a koy wax inna shaytaana moom ya'murukum bil faqr waaw moom da leen di digalu ñàkk waaw boo seetloo iblis li muy digale ak ñàkkal fii mu ne waa ji nga xam ne dafa topp ci e, système économique mondial bi ni mu demee jàpp ne foofu lay amee mais seet ko mooy li ñu doon wax keroog boo génnee ay detam mooy dañuy fexe même bu dee ne am na liggéey bu baax mu ngi gagne bien sa vie mais à réalité waa ji il ne gagne pas bien sa vie parce que lépp dette la ay carte de crédit fu ne ñu ubbil ko yépp kër gi mu dëkk da ko det la bu mu fayagul oto bi mu jënd loolu jënd ko det la loolu lépp intérêt yi yokk daanaka du leen man a fayadoo lépp mooy dafay nekk ay at ñaan ko vingt cinq ans ta vingt cinq yooyu entre temps bu affaire yi yokkee wala problème am mu gis beneen oto ñu ne ko ñu gëmloo ko new yooyu xam nga ne sa oto bee démodé na jëndal ci yu bees ñu defalaat la beneen prêt boo xam ne c'est beaucoup plus avantageux noonu lay dunde ba dee kooku kooku bu deewee moo tax léeg-léeg nga gis fi gaa yoo xam ne bari na ci tubaab yi dañuy dee kenn du leen nangoo doon parce que képp bu dee comme que loi tubaab bi moom waa ji nangu ne mooy hérité ah det yi it moom lay xaaral waaw boo fi nangoo moo tax man na nga ah, am sa baay mu dee nga ne mukk man hérité wu ma ko de mukk laa wax du ma ko hérité parce que paa bi daa ba det yi ëpp avantage bi lim fi ba bu ma ci faroon det yi du day des man nag duma fi nekk du day jeex ba mu war cee teg man kon hérité wu ma kooku kook kook ñàkkul kook ñàkkul kook faqra inna shaytaana shaytaana nag moom ya'murukum bil faqr moom da leen di digal ci lu leen di yóbbe ci ñàkk non seulement ñàkk ci wàllu alal mais ñàkk sa digganteeg sa borom mooy ne benn yiw amoo ko allahu akbar kon ñu ne waaye kàccoor la jamaahir ñu ne kàccoor la waaye nag du yéeféer parce que ñu ne lii wane ne du yéeféer mooy buy je bu ñuy jeexal dinañ gis ngëneelu mooy zakat ak tamit eh, eh, xikma bi ci ne yooyu yépp yooyu dañu bëgg bàyyi bu ñu baree ci ci at ci àtte yi ba pare door a wax yooyu ak yooyu noonu euh, mooy liy wane ne waa ji parce que euh, nga ne ma moot attends parce que il faut xaaral euh, parce que bu dee noon nga kon doxale du dox li ñu bëgg mooy ñaari avis la woon dangaa jëkkoon joxe bu bi nga xam ne dañ koy nettali ci imaam Ahmad riwaaye buñ jëlee ci imaam Ahmad lu ñuy nettali ci moom ak yenn xanaabila yi di dëgëral lool léegi dañoo bëgg këne balaa ñuy àgg fenn mooy wax ñu dalilu ñooñu lan mooy seen dalil luy wan ne waa ji yéeféer la ñoo ne ñun suñu dalil dafa leer ci alquran ak sunna wala nañ jël alquran kese ñu ne mooy aaya bi nga doon wax sànq suratu tawba fa in taabu wa aqaamu sola wa aatawu zaka yow fa xallu sabilahum nga doon wax fëlef waaye fa ixwaanukum fi diin ñun foofu lañ soxla waaw suñu boroom nee na fa in bu ñu tuubee waaw wa aqaamu salaa ñu taxawal julli wa aatawu zaka te ñu joxe zaka mu ne ñooñu fa ixwaanukum ca saase lañuy nekk seeni mbokk fi ci diine <coughs> waaw ñun aaya boobu lañ soxla du fa xallu sabilahum suñu boroom moo wax ci suuratu ba ne fa intaabu gis nga yéeféer yi bu ñu tuubee wa aqaamu salaa ñu taxawal julli wa aatawu zaka ñu joxe zaka fa ixwaanukum ca saase la doon seeni mbokk fi diini ci diine mooy seeni mbokk lislaam lañuy bokk lañuy ñuy nekk ca saase te mooy àq bi ngeen am moom lañ am li leen war moo leen war ñu ne leen waaw léegi fii ñu ne mais lii ana seen nan naka ngeen ci tegtaloo ñu ne niñ ci tegtaloo leen suñu boroom moo ne pour gaa yi mën a nekk yéefar yi nekk seeni mbokk ci diine reconnaître ne ay jullit lañ ba nekk seeni mbokk mooy il faut dafa teg ay charte condition boo xam ne il faut ñu def ko mooy taabu il faut ñu dellu ci borom bi nangu këne buur yàlla mooy seen borom mooy shahaadataani il faut loolu am wa aqaamu salaa ginnaaw loolu mooy il faut ñu taxawal julli buñ taxawalee julli fa la ñuy yem déet mu ne wa aatawu zakat ñett yooyu la boole kon nag il faut ñetti yi remplir ba mu remplir ci la ne fa ixwaanukum fi diin kon que nag lu ñu teg ngir ndax loo xam dañ koo teg ne bala moo am foog charte charte yi il faut mu mat ngir loolu am mooy bu charte yooyu amul lool man da am kon nag charte yi bu matul kon waa ji mënul nekk axunaa fi diin mënula nekk suñu mbokk ci diine waaw kon nag mbokkoo ci diine day deñ hein fan kañ lay deñ bu waa yi génnee ci l'islam te comme que charte yi la teg pour mu nekk suñu suñu suñu suñu mbokk mooy kon il faut mu matal leen kon ku bàyyi dañ ci xamee ne kon ku bàyyi zakat bàyyi nga benn ci charte yi suñu borom teg ne ci ngay nekk suñu mbokk ci diine kon ku ko bàyyi yéeféer nga bu matul mooy yéeféer nga ba léegi ni waaw ñu ne ñun loolu mooy suñu dal léegi nag ñu ne waa léegi waa jumhur yéen fu ngeen teg seen wax waa jamaahirul ulama ñu ne noo waa ji nga xam ne joxewul dafa bañ a joxe zakat par nay parce que ay ak tamit di def ay lu ne ngir bañ koo joxe mais ginnaaw bi mu xamee ne reconnaître ne mbir mi farata la mais ak faiblesse boppam la waaw moo comme waa ji nga xam ne reconnaître na julli moom war na ko waaye nag moo daanaka balaa julli mooy lay dikkale kooku même masala yooyu la rek mooy masala yooyu nañ ko traité woon mooy même même argument yi mooy daw fii ah waa jumhur kon ñu ne loolu du euh, du farata ñu ne leen lan mooy du du du yéefér ñu ne lan moo tax waajooju du yéefér ñu ne parce que euh, dañ ne xam na ñoom dañ ne waa ji kabair ki kabira yi la def mooy waa ji ngàndum bàkkaarkat la te tamit mooy ne il est sous de mbugalu yàlla dal ko bu ko buur yàlla jéggalu la waaw waaye nag jullit la ba léegi kàccoor la nag koo xam ne matatu seede kook moom dootul mat seede moom waaw ñun waa jumhur neewuñ du yéefar rek waaye na def lu ko neex non léegi ñu ne léegi bon euh, baax na léegi wax leen ñu seen wax ji bon yéen waa jumhur ana ana fan ngeen ko teg ñu ne ñun fi ñu ko teg ma xadiisu Mawlaana abu hurayra radiallahu taala anhu muy xadiis boo xam ne mu ngi saxiixu imaamu muslim ibn al-hajjaaj moo bim naan maa min saaxibi kanzin laa yu'addi zakaatahu illaa uxma alayhi fi naari jahannam xadiis bu gudd dinañ ko gis ci biir uh, kii yi incha allah ñu ne eh, eh, fekk yonent mi alei mu tar mi xaar ki nga xam ne dafa am alal war zakat war ci joxewu ko mbugal mi nga xam ne moo koy xaar yowmal qiyaam yonent bi alay salaam di tudd mbugal mi koy dal hein ba pare mu ne summa yuraa sabilahu imma ilal janna wa imma ilal naar ginnaaw gi buur yàlla mooy xool moom mooy dogal lu ko neex bu boobaate mooy décider lu ko neex ginnaaw bu ko tegee mbugal mii bu ko jéggalul ci dara ginnaaw gi mu xool est-ce que da koy yóbbu safara imma ilal janna suwaa mu génn ko foofu yóbbu ko ginnaaw bi ko tegalee mbugal moom yóbbu ko aljana wala mu yóbbu ko safara ñu ne ñun lii mooy suñu dalil buy wane ne kon du farata non non mooy waaju du yéefér ñu ne ngeen di wax rek <laughs> ngeen ne loolu lan moo ciy wan la mbugal nañu ko loolu kay day wane ne sax premièrement loolu day wane ne waa kon yéeféer la ndax mbugal nañ ko ñu ne c'est problème bi fi mu ne mooy imma ilal janna imma ilal naar bu doon yéeféer loolu man la am imma ilal janna manula am ci yéefér parce que yéefér inna alladina kafaru min ahli lkitaabi wal mushrikiina fii naari jahannama xaalidiina fiiha suñu boroom nee na ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla min ahli lkitaab bokk ci les gens du livre polythéistes yi bokkaalekat yi fii naari jahannama ñoom safaraaw jahannama lañ jëm xaalidiina fiiha fa la ñuy béel fa la ñuy sax kon affaire bi leer na mooy yéeféer yi ñoom ñoom ñi nga xam ne gëmuñu yàlla ay yéeféer lañ gëmuñ yàlla gëmuñ yonent bi alayhi salaatu ñooñu seen safara du jeex mooy possibilité dem aljana lañ amul waaw mooy ñooñu duñu dem aljana déggoo li borom bi wax suuratul aaraaf ñooñu du ñu dugg aljana xatta yalijal jamalu fi fi sàmmil xiyaal hein mu ne gaa yooyu dem aljana mukk mukk mukk mooy ñi ñu weddi la wax lu dul ne géléem dafa dugg ci bën bënu puso te xam ngeen ne xam ngeen ne waaye géléem man dugg ci bën bënu puso loolu mooy waxin la pour wan ne gaa yi loolu mënuñoo dugg aljana waaw loolu kese la kon nag bu dee ne loolu dafa leer hein gaa yoo xam ne mënuñoo dugg aljana lu dil géléem <laughs> non loolu xam ngeen ne man lu nekk loolu man da nekk léegi kon xam nañ ne yéeféer yi lool la yéeféer yi lool la ndax dane inna alladina kaddabu bi ayatina wastakbaru anha ñooñu laa tufattaxu lahum abwaabu samaai wala yadxuluuna fii sammil xiyaar kon mooy ne ñooñ yéeféer yi lay wax kon yéeféer yi ñoom du ñu génn ak safara du ñu fa génn ñu ne kii bu doon yéeféer la ah yaa mashara al alxanaabila wala ñi ko wax ci yéen bu doon ni gaawaaj yéefér la im fa summa yura sabiluhu imma ila aljanna imma ila naar manu ci am parce que xam nañ ne yéefér manu la dem aljanna kon ki nga xam ne suñu yonent mi alei satu salaam nee na dañ koy mbugal yowmal qiyam bu dee waa ji joxewul zakat dañ koy mbugal après buur yàlla xool est-ce que aljana la koy yóbbu wala safara mooy possibilité yóbbu ko àjjana ba mu ci duggee lañu xam ne waa ji jullit la parce que ñun xam nañu en plus que xam nañ ne am na jullit ñoo xam ne dañuy dem safara ndax suñu boroomal ko wax yonent bi alayhi salaam moo ñu wax ñi nga xamante ne nii ki mu kii nga xam ne mooy mujjee dugg aljana ci jullit ñi di jóge safara di dugg aljana yonent bi alayhi salaam wax na ko waaw te kook jullit la waaw koo xam ne dese na mis ku dese misqaala xabat ko misqaala xarda xardalin min imaan ñu génn la te pourtant biir safara lañ ne woon kon xam nañ ne am na ñoo xam ne bu ñu rëccee filets yi nga xam ne ci lañu leen waroon a jé jéggale yépp ba il faut ya suñu boroom dogal ne safara lañ jëm même bu dee doon nañ shaha kaanu yashaduna an laa ilaha illa war na anna muhammadan rasulullah safar lañ jëm mais dinañu fa génn kenn du fa sax ndax safaraaw jullit du du du du saxan ah, du xaali diina de mooy day jeex voilà kon nag ci la ñuy xame ne comme comme ni ñooñu ñi yenn yee jullit ñi di deme safara di fa génnaat noonu la kii nii bu dee njéggal dalul ci kawam mani'u zaka ki bañ a joxe ndax nay wala pour leneen ak leneen kooku noonu du yéeféer waaye lii la loolu nag mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër incha allah ki nga xamante ne nii dafa bàyyi joxe zaka loolu noonu <clears throat> waajooju du yéefér waaye jullit la waaye murtakibu kabaa'ir la kuy def bàkkaar yu rëy la léegi nag mu des est-ce que léegi baax na du yéefér léegi du ñuy def moom parce bu dee ñi ne la moom mooy ñooñ dañ koy rey mooy ñi ne yéeféer la mooy dañ koy rey jaasi yi l'islam te kenn du ko suul ci almeeru jullit alors que ñi ne moom moom jullit la mooy bu ñu ko faatoon moom fan la jëm ci almeeru jullit yi lañ koy suul mais léegi nan la ñuy def waa ji nga xam ne dana du joxe zakat ndax nay ah dañ naan waa jooju ah dañuy nangu alal ji par waaw mooy kenn du ko bàyyi mu dem yoonama ah. dañ koy nangu par force par force lañ koy nangu waaw te nag bu dee ne dane par force boog nag du ci dal <laughs> yéen da ngeen maa xamul je suis bien armé je suis bien disposé à défendre mon argent personne ne va prendre de moi kenn du ko jël mais da ngeen feebar yi pare ngir xare kooku réewum jullit mi dañuy dañuy takk xare dal ci ñooñu bu dee am mbooloola bu dee kenn ñu jàpp ko indi waaw lan mooy wane la mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li wax ci xadiisu boo xam ne mu ngi ci saxiixayn mu ne umirtu an uqaatila annaas xatta yaquulu ci beneen bi xatta yashhadu an laa ilaha illa allah xatta yaquulu laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah fa ida qaaluuha asamuu minni dimaa'ahum wa amwaalahum illaa bi xaqiha wa xisaabuhum ala allah waaw léegi mooy ne li koy wane mooy xadiis yonent ma lay sarsam nee na umirtu dañ maa digal an uqaatila naasa ma xarit nit ñi xatta yaqulu ba ni ñuy waxe an ne laa ilaha illallah ba ni ñuy waxe amul ba ñu ñuy seedee ke ni amul benn buur ñu nangu koo wax ke amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg ku dul buur yàlla subhaanahu wa taala te sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawal yàlla la mu ne fa ida qaaluha bu ñu ko xasee wax nag nii asamu minni dimaahum am amwaalahum ñoŋal mooy seen deret ak seeni alal ñoŋ na préservé wu na ci man mooy dootuma ko laal dootuma ñëw di xareek ñoom ngir xeex ak ñoom waaye dootuma jël seen alal waaye illaa suuf bi xaqiha ba mu des ci àqam waaw wa xisaabuhum ginnaaw gi nag seen àtte alallah ci buur yàlla la ne mooy ñi ne laa ilaha illa muhammadu rasulullah ba pare àq yi ndax lan <laughs> ci àq yooyu muy wax illaa bi xaqiha moo tax hadith bii eh, seydna omar radiyallahu bi nga xam ne ci lañ fay fal seydna siddiq xalifa mu nekk xalifatu rasulillahi alayhi salatu wassalaam gaa yi ne am ñu ne du ñu joxe zakat fenn lañ dul joxe waaye yow fama baalu Abu Bakr waaye yow Abu Bakr la tous lañ ko dul jox ñun yonent bi alayhi salaatu salaam dañ amaloon problème génn na àddina ñun dañuy zakat moom wax yow suñu alal yi dara lañ tollul joxe xam nga gis nga ñenn ñi bañ leen di joxe leen zakat ñuy protester quoi <laughs> waaw waaye suñu alal yii nag ñu sonn ci ba dee ñu naan ñu joxe leen moom. mais bañ d'accord léegi Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu yonent mi alayhi salaam génn àddina ñu ne yonent mi alayhi salaam génn àddina ñun nag man nañu ñenn ñi ne moom génn nañ ci diina ji ñeneen ñi ne non ñun moom dañ ciy rester mais nag <laughs> comme que alal moo leen jiitaloon ñu ne mais nag alal ji woppam ñun zakat lañ dul jox suñu alal yi daal duñ ko jox Seydina Siddiq wat ne day xarit ñoom naa Omar wax ak moom ba sonn ne ko ah Seydina Omar ne ko mais kayfa tuqaatil man qaala laa ilaha illa allah ne ko mais yaa Siddiq mais yaa Abaa Bakr radiyallahu mais nan nga mën a xaree ak ñoo xamante ne nii wax nañ laa ilaha illa allah man looloo ma jaaxal man Omar loolu nan la mën a nekke ah ak li yonente mi alei saatu salaam wax yépp umirtu an uqaatila an-naas hatta yaqulu laa ilaha illa allah fa ida qaaluha Muhammad rasulullah fa ida qaaluha asamu minni dimaa'ahum wa amwaaluhum loolu man moo ma jaaxal Seydina Siddiq ne illaa bi haqqihaa gi ci yonent mi alayhi salaatu wa salaam teg wa hisaabuhum ala Allah mu ne ko xaqu ci àq yi mu ne az-zakaatu xaqul maal wallaahi law mana'uunii anaaqan kaanu yu ad ya'udduunahaa ilaa rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam la qaataltuhum alaa man'ihaa Allah Seydina Siddiq xam nga Seydina Siddiq radiyallahu anhu li ci gën a doy mooy gars yi xam nga mooy noonu la masa mel mooy dafa newoon ku lewet waaw ku lewet arhamu ummati bi ummati Abu Bakr Abu Bakr li yonent ma lay saab saab wax ci gën yërëm samaw xeet te bokk ci samaw xeet mooy Seydina Abu Bakr moo gën a am yërmande ci sama xeet allahu akbar irhamu man fil ard yarhamkum man fis samaa yërëm leen ñi ci kaw suuf ñi borom bi leen féete kaw daldi leen yërëm ah moo tax <laughs> Seydina Siddiq mais bi mu nee xalifa gaa yi di ci xam naa dañ naan ah en plus Abu Bakar la quoi radiyallahu anhu dara lañ dul joxe <laughs> euh, mais ci saa si gaa yi gis ne yée ndeke Seydina Abu Bakar du lewet kese de bu bu bu bu dëgër ak kii ci yee loolu loolu ndekete yee il est intransigeant loolu nag loolu mooy makaarimul axlaaq yonente ma lay saa saa noonu la meloon di da nga koy gis mu nekk koo xam ne samxan neex a mooy ki gën a neex a jëflanteel waaw foo ko gis mu ngi muuñ waaw foo ko gis xar kanam mam ngi leer alayhi salaatu wassalaam mais bu ñu xottee xorma yàlla xormaay diine ji nga gis ko mu mer ba ñépp xam ne mer na kaana yurdi lillah way way way wa yaghdibu wa yaghdibu lillah da doon mer da doon gërëm ngir lalla wa yaghdabu lillah doon mer ngir yàlla Seydina Siddiq bi gaay ne joxew dañoo mujjoon Seydina Omar mi nga xam ne moom la gaay xame woon ak tar sax moom moo doon tempéré naan non si yaa Siddiq yaa mi yaa yaa xalifata rasulillah alayhi salaatu salaam ñii man xaw ma nan nga mën a xeexeek ñoo xam ne dañ ne shahaadatu an laa ilaaha illallah xaw ma noo mën a Seydina Siddiq ne az xaqul maal gis nga àq bi yonent bi alayhi doon wax naan illaa bi xaqiha gis ngeen yëg leen ne hein az gis nga zakaat xaqul maali aqu alal la wallaahi maa ngi wàcc yàlla man as-siddiq radiyallahu anhu gis nga gaa yi law mana'uni anaqan gis nga benn ngëléem su ndaw am na ci beneen tamit bu ci yokk buum dañuy yeewe gëléem yi ak gàtt yi ñu doon indil yonent bi alayhi salaatu salaam ci gëléemu zakaat yeeg xar yeeg yooyu wallahi gis nga bu ñu ma tere woon benn ci yooyu ne duñ ma ko jox ah yoo xam ne kaanu nekkoon nañ yu ab duunahaa doon ko ëndil di ko ëndil ila rasulillah doon ko ëndil yonente mi aleye satu selaam benn ci yooyu rek bu ñu ma ko xañee la xaatal ala manihaad wat naa dinaa xarek ñoom ci bañ a yuñ ko bañ a akbar allahu akbar eh waaw ah. ñu ne waaw mooy nii lañuy doxaleeg waajooyu ku fi bañ a kii dañ koy nangu ci yow par force joxe ko léegi nag bu dee ne pare na ngir xare réewum jullit mi mooy takk xare dal seen kaw waaw léegi nag mu des mu des mais waa ji nga xam ne dana joxew ma zakat beneen masala la lii suu masala la kon mooy mais nee na farata la ci man mais di jéem a teg ay ay ay kii ne bon moyen di du ko joxe ndaxum nay dañ koy nangu ci moom par force léegi nag mu des bien bu ñu ko nangoo ci moom par force est-ce que part bi mu war a joxe zakat kese la ñuy joxe lañuy nangu ci moom hein saa yu nekk ñu jël ci deux virgule cinq wala mille yu nekk ñu jël ci vingt cinq lool la lool lañ ciy jël lool kese lañ ciy jël mooy est-ce que li mu waroon a joxe zakat rek lañuy jël ci moom walla dañ ko ciy dolli leneen dañuy jël lool ba pare am luñ ci dolli loolu nag masala xilaafiya la waa jumhur rahmatullah alayhim dañu ne ah non non bu boobaa nag li ñuy jël mooy dañuy jël kepp li nga xamante ne moom la waroon a joxe waaw mooy li nga xam ne moom la waroon a joxe te mooy li mu li waroon a génn ci alalam moo xam ay xar lañ wala ay bëy ay bëy wala ay ay ay ay ay ay nag yooyu noonu wala xaalis bi jamaa non maanaam jamaa or wala xaalis wala billet yi mu yoroon loolu ci kontam ak yooyu en tout cas li ci li ci war a jël rek lañ ciy jël mooy bu boobaa bu doon réew la moo xam ne c'est c'est bancaire euh, kii bancaire bi dox na hein bancarisation bi dox na ni ñuy def mooy mais trésor public mooy xëcc lu toll noonu ci ci kontam waaw léegi ñu ne loolu kese li ñuy jël mais sauf que ku mel ni al imaam Isxaaq ibn Rahaway wax la joo xam ne imaam Ash-Shafi'i mazhabam la woon mais bu yàgg ba am na tamit ci Hanaabila yi ñu ne non non kook du lool rek la jël dañuy jël lool jëlaale une partie de son de de de ses biens ci alalam jooju tamit dañ koy jël waaw du du du lim bañoon joxe kese dañ koy sanctionner jël ci leneen loo xamante ne nii ngir punir que le fait que mu bañoon a joxe lool du ñu jël li mu waroon a joxe bu doon ne mbir mi waa ji vingt cinq vingt mille euros la waroon a joxe zakat waa jumhur dañ ne dañuy bon li ñuy retirer rek mooy vingt cinq mooy vingt mille yi lañuy jël waaw ñii nag ne mukk vingt mille yi la jël xool alalam ji la ca des ñu ñu ñu daj ko ci digg bi dóor ko ci digg bi jël benn wàll bi mu nekk nakaalam lu dissuasif loo xam ne pour ñeneen ñi ak moom mu nekk uqubatan ak waaye loolu bu mu nekk mbugal mu ñuy teg ci kaw léegi nag euh, ñu ne euh, bon léegi parce que waa jumhur ñoom fi ñu ko teg dañ ne rek ñun fi ñu ko teg parce que lii mooy li nga xam ne moom mooy àq bi amoon ndax xaqul maal xaqul mal la alalam mooy mbir mi même bu waa ji bañee mais alal ji àqam mooy ñu génn ci zakat zakat jooju nag ñaata la tollu temps la vingt mille la comme exemple bi ñu joxoon jël nañ ko jeex na amatuñ dara luñ ciy jël te ku xase génne zakat nayoo te ku génne zakat mooy rënkoo comme que nag léegi moom te amul lenn luñ koy toppe naan waa ji dafa nay nayul ku joxe zakat nayul léegi nag moom xas naa daa nayoon joxewu ko ñun bu ñuy jël dañuy jël lool rek kanta ñiñ la wax sànk ñoom imaam Isxaaq ak lenn ci xanaabila yi rahmatullah alayhim ñu ne mukk non dañuy jëlaale benn partie ndax yonent bi alayhi salaatu salaam ci xadiis boo xam ne al imaamu Ahmad soloo na ko al ak taalibeem imaam Abu Daawud mu ngi tamit ci sunan an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi ala al jamii ci xadiis bu yonent bi alayhi salaatu salaam naan ku joxe ku bañ a joxe zakat fa inna aaxiduha wa shatra maalihi yonent bi aleyhi salaatu salaam ne te xadiis la boo xam ne bu wér la al eh, eh, yonent bi aleyhi ne ku fi bañ a joxe zakat gis ngeen déglu leen fi ku fi bañ a joxe zakat xam nga lal fa inna axiduha ñun dinañu ko jël mais du ñu yem ci jël ko moom kese wa shatra mali dinañ jëlit une part dinañ xaaj alalam ji ci des ñu jël benn partie waaw benn benn partie ci alalam dinañu ko jël ñu ne voilà lii day wane ne lii la waaw loolu la euh, léegi bon waa jumhur nag ñoom lii d'accorduñ ci nee nañ xadis bi dëgg la mais yéen seen xadis bii nii bon ñun dañ naan dañ ko nasaxal parce que dañ koo nasaxal même bu dee ne après mooy xam nga boo nee damaa nasaxal dara fokk nga xam kañ la woon parce que mënoon ne lii wa ko abrogé te amoo date il faut nga am historici historicité bi waaw moo tax ñoom ñu jàpp foofu ne de toute façon ku fi bañ a joxe zakat dañuy jël zakat bi après am luñ ci jël yare ko ko waaw moo tax euh, masala bi loolu la jumhur nee nañ kenn du ko jël ñu la hum wajj mais xadiis euh, bii nii euh, day jàppale waxu deuxième bi deuxième wax bi que ne du ñu yem ci jël ko mais il faut parce que loolu day yar ñi ci des te tamit kenn du ko tudde tooñ parce que yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam moo ko instauré moo ne fa inna axizuha wa shatra mali ku ko fi def joxewoo zakat dinañu jël zakat ji nga waroon a joxe mais dinañu jël une partie de ses biens moo tax wallahu taala alam amaana wax ji mooy li gën lëng waaw te en plus mooy day yaraate surtout bu ñu xamee jamono ji ni mu demee nga xam ne ñenn ñi euh, tam tam bakkan doomu aadama yi noonu la mel dafa nekk loo xam ne da mooy alal da ko zuyina linnaas xubbu xubbu euh, shahawaat min an nisaa wal baniin wal qanaatira al muqantarati min al dahabi wal fiddati wal xayli al musawwama mooy gis nga wal mooy gis nga ji nit yooyu alal dafa dee liñ naan dee waa ji alal jee dee ci xol bi am gaa yi wax pas ils sont prêts à tout pour am alal mais tamit ils son prêts à tout bu ñu ko amee du ñu ci joxe li leen yàlla ne joxe leen ko ñooñu nag bu dee ne ñoom bu ñu bu ñu fi nekkee di di di di bañ bañ lu di bañ a joxe après ñu ñëw rek jël li nga xam ne forcer leen même bu dee dina metti ci ñoom mooy bu ëllëgee it man nañ ne boo tey ils ont réussi à me à le foqar ci ci man réussir nañ jël ko ci man mais bu ëllëgee dinaa essayer waat mais bés bu ko defee non seulement ñu jël zakat bi lim mu a joxe mais ñu jël alalam dóor benn part jël ko. waxuma la moom de mais ñeneen ñépp la yar moo tax amaana loolu noonu mooy li gën a dëgër insha allah ci masala bi kon gis nañ ko te àtteey zakat ak àtteey ki nga xam ne dafa ne joxew ma zakat te am ko ndax nay waaye gis nañ àtteey ki nga xam ne moom dane man zakat dalul farata ci man am na beneen côté it boo xam ne waajooju moo ki ñu mujjee wax nii ñooyam waajoo xam ne moom dane man je suis d'accord man je suis d'accord waaw mooy man de d'accord naa ak waa ji ne zakat du farata zakat du farata mais nag aw ma pexe naa koy joxe kooku yéeféer la ginnaaw bi ñu ko wanee dalil yéeg yooyu yépp mu ne ma ne xam naa ko mais dara dama ñàkk pexe parce que ko jox joxul ñu nangu sama alal surtout yow mii ñi nga wax lii comme que ñoo fi seen loolu la ñu fiy doxal dañuy jëlaat sama parti alal looloo tax ma koy joxe mais xam naa ne du farata ñu ne ko yii yëpp mu ne kooku yéeféer la wax in adda zaka même bu dee joxe na zaka sax waa ji yéeféer parce que jaxada ah dafa weddi amul li alquran wax ne li yonent bi alayhi li waa li sunna wax demewul noonu kooku yéeféer la ci saa si même bu dee mu ngi joxe zakat alors que waa ji nga xam ne moom joxewul zakat mais gëm na ne te tamit fas na ne mbir mi farata la ci moom mais joxewu ko ndax nay bu amul ku ko forcer comme suñu réew yi nii kan moo koy forcer ah loolu ñu koy def mooy autorité autorité yi ñoo koy sëy na Siddiq ba muy forcer ñee di xarek ñoom parce que autorité la ne ñun amuñu loolu du réewum jullit Sénégal gii ku fi ñëwoon ne man joxew benn zakat farata la ci man mais joxew ma kan moo koy forcer kenn du ko forcer la gën a rëy loo man mooy di ko di ko xuppu waaw di ko delloo ci boroomam que ne alal jii gis nga fi am na ñoo xam ne demal almeere ñoo xam ne ñoo la pëloon fuuf ñu nga foofu tëdd fan la mujje nga gis ñoo xam ne seen alal gars yi dañ koo xëccoo seen ginnaaw laata ñuy dee bi ñu ne comment la gars yi commencé kon nag bu la alal jaralee yenn jaamuwoo sa boroom mu ne la génneel te yow lim lay génneeloo ak li li nga yor presque lu dara li ngay génne c'est c'est presque insignifiant lan lay wàññi te loo xam ne borom bi nee na boo ko defee ma yokku la ah wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum ah ak bi muy wax ne eh, ku ku ku ku ku wa in shakartum voilà la azidannakum bu ngeen santee sant ci làmmeñ kese doono sant tamit ci di doxe li la sa borom digal waaw lu ne nga ciy gis buur yàlla boo koy def mu nekk loo xam ne jaamu yàlla la nga xam ne lii buur yàlla ma ko digal ma kontaan ci bu ma koy def am ci féex ma xam ne lii cant yàlla la ma sant yàlla mi ma jox lii ba ma am ba mën a joxe zakat am na ñoo xam ne te ñoo ëpp presque amuñu lu yi ma am bay mën a joxe zakat dañ leen di jox buur yàlla mënoon na ma def noonu ma bokk ci ñi nga xam ne dañoo war a tàllal loxo buur yàlla boole ma ci ñi nga xam ne defal la leen xéewal gu ñu mën a joxe yooyu yëpp ñu ko xool ah mooy yooyu daal nga man di ko laay biir di ko kii mais kenn du ko fi forcer parce que amuñu état autorité étatique waaw man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi loolu autorité politique la mooy ñi jiite réew mi ñoo ko man ba mu des waa ji am këram nga fay def lu dul noonu mu sànni la nga fay tux boon mu jël la sànni la ci biti nga ñëw fa di trinquer mu jël la sànni la ci biti tëj këram ku ko manul ku manul lool sa làmmiñ mooy wax ak waa ji nga man di ko fàttali di ko delloo ci boroomam mu dee lool lépp manoo ci dara nag mu naqari la loolu kese nga mën a voilà waa jooju nag mooy neen du joxe mais gëm na ne farata la kooku du yéefir alors que waa ji ne moom bon maa ngi joxe mais gëm naa ne du farata ñu wan ko lépp kooku yéefir la comme ni mu demee ci julli ak yeneen kon insha allahu taala tey dañuy yem ni jataay bii di ñëw nag ñu dugg ci charte yi charte condition yi mooy gisoon nañ mission bi mooy ala awsaafin maxsuusa ci ay melo yu jagoo loolu awsaaf yooyu charte yi li ñuy gis ginnaaw bi ñu gisee que ne fard la ruknu la léegi charte yi lañuy xool yan charte condition mooy tax zakat war ci nit ki loolu nag wax nañ la am na dafa am ñaari côté mooy min shakhsin maxsuus googu ci lañ koy gis ban façon nit lay doon yan condition la nit kiy remplir waa ji war a joxe zakat ngir joxe zakatam wér te nangu ba nekk boog lu baax waaye it alal ji mu war a joxe yan condition la war a remplir mooy maalin maxsuus